فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak ñeent mu ne famaa kaana Seydina Ibrahimul Xaliil alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne ci la woo ay ñoñam lii lañ ko tontu mu ne fa maa kaana nekkul jawaaba qawmihi li nga xam ne mooy tontu bay ñoñam illaa ludul ñu ne an qaalu ñu wax ne uqtuluuhu way faat leen kii faagaagal leen ko aw harriquuhu wala boo ngeen taal ko mooy rey leen ko rey bu gaaw wala ngeen taal ko beneen façon fa façon faat fa anjaahu llaahu borom bi daal di koy muccal minan naari ca safara ja ñu taaloon ne dañ ko ci dañ ci sànni woon inna fii daalika mu ne nekk na ci loolooy la aayaati nay mandarga yu wone kattan ak sañ-sañu borom bi ak kattanam nga xam ne ku ñu dugal la ci taal borom bi def yow ne laa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ne yow safara si nekkal seddal waaye nekk jàmm ndax bu doon seddal kese man naa sedd bu koy gaañ mu ne wa ak jàmm ala ibrahim ci kaw sama xalil bi di ibrahimu alayhi salaatu wassalaam kon nag lool la lool mandar yu wone ay mandarga yu wone kattanu borom bi tabaaraka wa taala waaye ñeel ñan li qawmin ñeel ay nit ñoo xamante ne nii yu'minuuna dañuy gëm wa qaala su yoom nag mu ne leen nag bam defee dañuy def nag échoué mooy lañ bëggoon amul ñu sooy wa qaala mu ne leen innamaa li am ba des mooy ittaxadtum da ngeen a jàppee min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala aw saanan yoo xamante ne ay xërëm yoo xam ne yéen a ko defar mawaddatu baynakum mu nekk nag loo xamante ne nii da ngeen koo def ngir daal cofeel gi dëx seen diggante def ay xërëm ngir ngeen fay daje man di waxtaan di mooy loo xam ne moo leen di mooy li nga xam ne li gaa yi di wax ci waa en pays laïcard ibnu layikaar yi banu layikaar yi seen réew yi nga xam ne dañuy am ay symbole yoo xamante ne nee nañ mooy fédérer la nation mooy nekk mawaddata baynihim mooy li nga xamante ne mooy courant bi nga xam ne mooy cofeel biy dox diggante ñu ngi koy gis la autour sous le drapeau national wala sous l'arc de triomphe nga xamante ne mooy waa Fra waa France yi di France waaye ak ñeneen mooy ku nekk rek ñoom dañu am symbole yoo xamante ne ni yu wuuteeg li leen borom bi di woote yoo xam ne ngir lan mu nekk data mawaddata baynihim mooy li nga xam ne mooy doxal cofeel ga waroon a am bu ñu gëwoon seen borom cofeel goog nga xam ne da doon am ak ñoom fu ñu mën di nekk waaye ñoom il faut sous le drapeau ñu yëg ne on est unis on est nation uni lan moo leen di boole ci simbool yoo yële nga xam ne lépp di ay caaxaan kon loolu la mu ne leen yéen da ngeen jàpp yi aw ay xërëm yoo xamante ne ni baynikum ngir rek mu nekk loo xam ne mooy doxal li nga xam ne cofeel gi seen diggante mooy li leen di fédéré daal fil xayaati dunya ci fii nii ci dund gu doye di ji da ñàkk solo ak gàtt summa ginnaaw gi nag yawmal qiyaamati maa ngi leen di yëgal leen man Seydina Ibrahim alayhi alayhi salaatu wassalaam mu ne nag la leen yëg ne yawmal qiyaamati gis nga bu ngeen newee noon ba pare gis nga yawmal qiyaam bésu penc ba xam nga lan mooy xew de yakfuru ba'dukum bi ba'd gis nga lenn li ci yéen alkoppe yi ñoom ñooy weddi yéen da ngeen leen di weddi ne ñun réeruñu leen ñoom ñu naan yéen leen di réeral ku nekk di weddi sa moroom waaye yakfuru ba'dukum bi ba'd waaye lenn li mooy xërëm yi ngeen doon jaamu ñoom ci boppam du ñu nangu ne borom bi non non même ay matt lañ non non ñun waxuñ leen woon ñu jaamuñu de wa yal'anu ba pare muy rëbb ba'dukum lenn li ba'dan mooy yéen ñii empoppe yi bu ëllëgee di ngeen rëbb seen seen seen chef yi seen kilifa yi doon leen digal naan leen jaamu leen yàlla naan leen jaamu ko jëb dee leen xërëm topp leen ci xërëm yi bàyyi fi borom bi bu ëllëgee yéen da ngeen leen di rëbb te loolu gis nañ ko ci saar ñu romb moom loolu dañ koo gis gisati ko ñu nekk fi di rëbbante waaye gis nga gaay lañ doon wax rabbana wal anhum la'nan kabira borom bi gis nga ki ñu dugal fi ah noo gis nga gaay def ko taxta aqdamina ci suñu suufu ndëgg tànk yi li yakuna minal asfalin ngir ñu nekk ci ñi nga xamante ne ñi ñoo ñu gën a suufe nañ ko gisoon ci suuratu Ghaafir ak ñu doon rabbana man qaddama lana haadi bi ki ñu ki ki nga xam ne moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu euh, kii euh, dëgmal lii andil ñu lii jiital ñu ko bañ topp ko ba nekk fii nekk safara kooku lañ bëgg nga nga duur ko mbugal mu gën a tar wala antum way borom bi ñu ngi waat way yal na nga leen rëbb laanan ak rëbb goo xam ne kabira bu rëy comme ñu ko gisoon ci suuratul Ahzab lool loolu la leen di wax nii ne wat naa ci yàlla gis ngeen wa yàlla anu yawmal qiyam non seulement kii danaan wa yéen ñi altoppe yi dañ naan yéen a yéen a ñu réeral yéen chef yi naan leen réeraluñ leen waaye xërëm yi it seen biir ak ñoom loolu la ñuy wax wa yàlla anu muy rëbb bandukum leen ci leen bandan mooy altoppe yi dañuy rëbb chef yi ndax mere leen mere gu métti waaye tamit li nga xam ne xërëm yi dañuy rëbb gaay ne leen ñun ñun laana daal na bi dal seen kaw ñun waxuñ leen woon ngeen jaamuñu wama waakum léegi da waa pare nag nu ngeen defee yooyu yépp rëbbante ba doyal wama waakum seen dëkkuwaay ëllëg seen delluwaay annaaru mooy safara wama lakum ta du ngeen trouver du ngeen am min nasirina ku leen di dimbali keroog suñu borom ne lii la leen saydina al xalil alayhi alayhi salaatu wassalaam wax fa amana lahu lut ñi ko gëmoon nag bariwul daanaka soxnaam sax muy sayyidatu saara ak sayyidina lut kese daanaka ñoo ko gëm moo tax mu ne fa amana la woo Luut Seydina Luut muy yonent boobale ndax moom jarbaat la woon ci Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di koy gëm gëm moom mooy ki nga xam ne daal ba Seydina Ibrahim du woo ndax borom bi yónnee ko woon moom Seydina Ibrahim lay gëm. léegi nag mu daal di koy gëm wa qaala seydina ibrahim ne leen nag alayhi salaam inni man muhaajirun maa ngi gàddaay ilaa rabbi jëm ca sama borom mooy jóge babilon gi iraq gi sama borom wax na ma ma gàddaay ila sham dem fi nga xam ne mooy bilaadu sham fële nga xam ne mooy sirugu magda foofu Jérusalem nekk ay Jordanek yooyu foso yooyu yépp mu ne man maa ngi gàddaay jëm ci sama borom ak sama xol waaye ak sama yaram ak sama ruux ak lépp maa ngi dem ci sama borom innahu moom hu moom al azizu mooy ki noot ci nguuram mooy boroom kattan gi al hakimu te mooy ki xereñ àtte suñu borom ne ba mu defee loolu ba dem foo fële ba def li ma ko digal moom wa naa la lahu ishaq ma daal di koy may doom juñ naan ishaq ginnaaw kan seydinaa ismailu alayhi salaatu wassalaam wa yaquba ak ki nga xam ne mooy seydinaa yaqub bi sët ci Seydina Ibrahim ndax Seydina Ishaq moo ko jur waja'al naa ñu def fii durriyatihi fii durriyatihi ci njabootam moom Seydina Ibrahim waaye def ci njabootu Seydina Yaqub li nga xamante ne an nubuwata li nga xamante ne nii mooy ak prophétie alayhimu salaatu wassalaam muy yonent gi ñu bari ci ñoom ay sëtam sëy mooy banu isra Israil mooy Seydina Yaqub sëtam yu bari ay yonent lañ suñu borom ne maa ko def ci loolu le wal kitaaba waaye jox leen ay téere jox leen téere bi nga xamante ne tawraat ci Seydina Muusa mi nga xam ne sët la ci Seydina Yaqub waaye jox injil nga xamante ne sët la ci ko borom injil di Seydina Isa côté yaayam sët la ci Seydina Yaqub waaye Seydina Seydina Daawud sët la ci Seydina Yaqub Seydina Sulaymaan sët la ci Seydina Yaqub keneen ak keneen ñoom Yusha ibn Nun ñoom ñëpp sët lañ ci Seydina Yaqub alayhimu salaatu wassalaam wa aataynaahu ñu daal di koy jox moom Seydina Ibrahim ajrahu ak payam fi dunya fii ci àddina laa ko commencé woon a xéewal xéewal yu wan ne maa koy fay dee wa innahu te dëgg-dëgg moom fil aaxirati ja alaaxira lamina saalihiina bokk na wat naa ne bokk na ci ñu taxe ñu ñu baax ñi lee léegi muy wax na moom mam àndaloon gàddaay yi ndax moom kese ku gëmoon ak soxnaam léegi nag borom bi daal di koy terale def ko yeneen ba pare yónni ko ci mu ne wa luutan seydinaa luut moom ma ne ko gëmoon id fàttale ko ko moom id ba nga xam ne xaala wax na li qawmihi ay ñoñom innakum dëgg-dëgg yéen la tatuunal faahishata wat naa ne gis nga yéen ñii yéen wat naa ne da ngeen di dikk li nga xam ne mooy njombe gu rëy gi muy ngóor jigéen gi ngeen nekke maa jiituwu leen ci nag min ahadin ci kenn min al aalamiina ci mbindeef yi yéen daal li ngeen yéen yéen a génne mooy di yonent ma saa saa doon wax ci li jotaay bee weesu man sanna fil islaami sunnatan hasana ak man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a xam nga l'islam da fee yàgg maam aadama alayhi salaatu wassalaam moom la fi indi woon yonent yépp ci lañ ne woon léegi nag sayyidina Nuh alayhi salaatu wasalaam bi mu ànd ak Seydina Ibrahim moom dafa beru benn dëkk boo xam ne fa la mujj nekk foofu nag mu nekk borom bi daal di ko yónni ci ñoom ay nitam ñoo ñële gaa yooyu nag lan lañ def gaa yi ci boppam ñu indi fa nag loo xamante ne ñoo ko njëkk a def ci kaw suuf muy am góor jigéen góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen bi sëy wal iyaadu billah mu ne leen innakum dëgg dëgg yéen la tatuunal euh, yéen yéen yéen indi ngeen fi al faahishatan jombu def boo xam ne mu yëg ngóor jigéen maa sabaqakum kenn nag bihaa ci njom téef koo gëla ahadin kenn min al aalamiina ci ñama sa jaar ci kaw suuf lan innakum a innakum ndax yéen la ta'tuuna rijaala da ngeen dikk góor ñi en tant que góor bu ngeen amee soxla ci wàllu sëy ngeen dem di dikkal góor ñi noonu ngeen di def wa taqta'uuna sabila ba pare ngeen nekk ay yu mag toog ci yoon yi ku fi jaar ta neexu leen ngeen dal ci kawam wa ta'tuuna fii naadikumul munkar pare ci seen jotaay fa ngeen di toog seen grand place yi ngeen fay def li nga xam ne ay al munkar mooy lu ñaaw yi ngeen fay def loolu léegi nag mu ne famaaka loolu munkar googu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral na ko ci xadis boo xamante ne nii al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi moo ko solo ak ak nga xam ne mooy al Tirmidi yu rahmatullah alayhi al imaamu Tirmidi muy xadiisu yaay Ummu Haani nekkoon sœur ci Seydina Ali Seydina Aqil Seydina Jaafar banu Abi Taalib radiyallahu anhum wa ardaahum yaay Ummu Haani bii jigéenu Seydina Ali la woon ndax sœuram la woon mooy fa mooy <laughs> rakkam la kii la woon. Euh, ñoom ñoo bokkoon Abu Talib moo leen jur léegi nag moom mu ne sayyidatu Ummu Hani mu ne moom bi nga xamante ne nii moom mu ne yonent bi alayhi salaatu nee na wata tuuna fii naadiikumul munkar yéen mooy li Seydina Luut doon wax ay ñoñam da ngeen di dikk ci seen grand place yi yu ñaawul lu ñaaw li ngeen di def ci biir seen seen grand place yi mu ne mooy lan mu ne kaanu yaxdifuuna ahlal ardi wa yasxaruuna minhum mooy dañ doon toog ci seen grand place yi toog daal nekk ñu ñàkk fulla quoi mooy bu kenn rombee ta nee xoole ñu jël ay xeer sànni la ko dañuy jekk rek nga gis aw xeer wala dal nga gestu gaay di reetaan quoi wayasxaruuna ba pare nag di reetaan bu leen dalee nag gaay bi ree di kekku de di dóorante wasxaruuna minhum waaye di reetaan gaay naan waaye xoolal sa waay fi ma ko teg ci nopp bi laa ko dóor na jël boobu mag ko yónnee noonu lañ fa nee woon quoi di def loolu le ci imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi bi nga xam ne ci la solo xadis bi mu ne hada xadisun xasanun mu ne xadis bi bu baax la de boo xamante ne nii bu ñu mal bu mooy xadis bu baax la kon nag mbir maa ngoogu kon lii lañ doon def nekk ci seen grand place nekk ay góor jigéen am na ñoo xam ne wa ah, wataati watatuuna am na leneen tamit luñ doon def leneen lu boroom xam-xam yi wax ne da watatuuna te da ngeen dikke fii naa di kumul munkar mooy ci grand place sax dañ fa doon sëy ci kanamu ñëpp nekk ci mbedd mi ci grand place yi di sëy loolu moom solo wala ku xam rek tubaab yi ak seen seenu seenu ñàkk kersa ñu mel mooy ñu bari ci ñoom lañ mel mooy nekk ci mbedd yi loolu moom moom dañoo ne lii du mooy gars yi am ñu ne ci borom xam-xam yi loolu tamit dañ ko doon doon nañ xaaj nit ñi dëgg la boobu la sa sam wax doon nañ def dañ doon sëy sax ci mbedd yi nekk noonu ñëpp di leen gis ci biir grand place yi suñu borom ne